groupe Sopp Dabakh programme spécial gàmmu 2016 jaar-jaaru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak oustaz El Hadj Niang الشكر bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki lislaam ginnaaw biñ santee suñu boroom julli si yenent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di leen ziyaar di leen bal aq di leen bal aq di ñaan si ni boroom subhanahu wa taala bu boole mu defal jàmm mbokk yi ñu ngi ñëwaat ngir ànd ak yéen ci jaar jaaru yenente bi alayhi salaatu wasalaam gisoon nañ ci waxtaan wi weesu naka la yenente bi alayhi salaatu wasalaam nekkee ci kër baayam abu taalib ak yenn ci kéemtaan yi nga xamante ni gis nañu ko mu wane ko ci biir kër gi bu ko defee dañuy continuer ak yéen ci histoire bi euh, xool naka la yenente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko màkk ànd ak baayam abu taalib ngir ñu tukki jëm saam bi ñuy génn ñoom ñaar ñi nga ànd ak mbooloo waaye bi ñu demee ba àgg ci benn béréb fekk nañ ko benn góor goo xamante ni yàlla mayoon na ko mu jàngoon téere yu njëkk ya eh, bi góor gi gisee mbooloo mi yeneen bi alayhi salaatu yi seen biir am niir boo xamante ni moo ko topp di ko keral su mbooloo mu nekkee si naaj moom gën ci mbindee sallallahu alayhi wa sallam dafay nekk ci ker góor gi woo leen ba ñëw mun ne leen tey maa leen sama kër ngir ngeen ñëw añee fi ah, mbooloo mi jaaxle lool ci góor gi ne ko yow day góor gi yaa ngi bëgg a ndax ay at ñu ngi romb fii waaye lan moo waral tey nga woo ñu invité ñu sa kër ngir ah, góor gi xam li mu xam ne leen mu ci am daal su waxtu añ jotee ñëw leen maa leen invité ah, mbooloo mi d'accord ci góor gi biñ demee ba añ jot ñi ñoom ñëpp ñu ñëw bàyyi yenent bi alayhi salaatu wasalaam ci seen jur ngir yenent bi sàmmal leen jur gi bi ñëwee góor gi xool mbooloo mi gisu ci xale bi nga xamante ni gisoo nañ ko ci mbooloo ci la laajee waa mbooloo mi na leen ñëw nañ ne ko waaw góor gi ne leen am na xale boo xamante ni gisuma ko de ñu ne ko ah kooku daal dañ koo bàyyi ci suñu jur ga ngir mu xoolal ñu ko góor gi na leen xale boobu su ñëwut lii ma leen préparé li ma leen ko jox waaye ci noonu mbokk yi ci la ci lañ demaatee dem woowu yenent bi alayhi salaatu wasalaam bi yenent bi ñëwee góor gi jox leen li mu leen préparé loolu biñ toogee di lekk moom góor gi dem daal di fare ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir bëgg a gis euh, tampon bi nga xamante ne mi ci mbagg la ndax moom góor gi jàngoon na euh, melokaanu xale bi nga xamante ni mooy war a ñëw mooy ki nga xamante ni mooy tëj buntu yeneen yi waaye bi mu gisee tampon bi ca mbagg la tampon bi di duróog euh, pom ci la xamee ni xale bii de mooy xale ba ma ci téere ya waaye xale bi it mooy xale bi nga xamante ni moo war a tëj buntu yeneen yi euh, noonu la wéetoog yeneen bi alayhi salaatu wasalaam commencé di ko laaj ne ko nag yow xale bi euh, maa ngi lay laaj ci barke yi laata ak Uzza lépp lu mën a wax nag ma tontu bul mu ko nëbb bi góor gi waxee loolu yenente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man ñaari yàlla yooyu nga may wax gëwma leen góor gi daal di wàññeeku ne ko kon maa ngi lay ñaan ci barkeeg borom asamaan ak suuf lépp lu ma lay laaj nag ma ci tontu yenente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko baax na góor gi commencé di laaj yenente bi di tontu mbooleem melokaan yi nga xamante ne góor gi jàngoon ci téere yi bi mu ko laajee yonent bi ba yonent bi tontee dafa gis ne melukaan yooyu moo dëppoog li nga xamante ne moo nekk ci xale bi ci la laajee xale bi kan mooy baayam ñu ko Abu Taalib moom mooy baayam mu ñëw ci Abu Taalib daal di laaj Abu Taalib ne ko ndax xale bi yaay baayam aboo Taalib ne ko waaw góor ne ko déedéet xale bi doo baayam bul ma nëbb wax ma rek lan moo am Abu Taalib ne ko wax nga dëgg xale bi baayam génn na àdduna lu njëkk xale bi di gane si àdduna góor gi laaj ko ana yaayam mu ne ko yaayam génne na àdduna góor gi ne ko waaw lii laa mën a gëm eh, ndax li ma jàng ci xale bi mooy waaye juróom nekk fii ci kaw suuf eh, yaayam tamit eh, mënu fee nekk ci la sante Abu Taalib moom góor gi ne ko nga yor na nga ko delloo gaaw Makka na nga moytu juif yi gis ko ndax bu ñu ko gisee danañ ko pexeel mbokk góor gi nga xamante ne wax na kàddu yi jëmale ko Abu Taalibin euh, gis na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yenn ci ay kéemtaan bokk na ci kéemtaan yi bi nga xamante ni mbooloo mi bàyyi nañu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ca jur ga ngir yonente bi sàmmal leen jur gi biñ ñëwee dañoo toog ci taatu garab bi waaye bi góor gi waxee dem leen ngeen woowu yonente bi biñ demee woowu ko ba yonente bi ñëw euh, lii may wax nag mi ci téere bu ñuy wax albidaaya wa nihaaya bi nga xamante ni ibnu kathir moom moo ko bind nee na bi yonent bi ñëwee fekk mbooloo lu ñu ngi toogoon ci benn taatu garab eh, ker gi dafa tourné dem keral yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bàyyi mbooloo mi ci naaj yépp góor gi di gis mu xam ne kii day ëllëg mooy xale bi nga xamante ni mooy soppi jamono waaye mbokk yi gis ne lii nga xamante ni eh, wàcc na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy yenn ci ay kéemtaan moom la ñu tuddee al irhasaat ndax irhasaat dafa wuuteeg mu'jiza irhasaat boo ko déggee mooy kéemtaan yi nga xamante ni lu njëkk ñu yónni yeneen nit da koy wane gisoon nañ ko ci ginnaaw malaayka yi nga xamante ni ñëwoon nañu pour xar dënn yeneen bi alayhi salaatu wasalaam raxas ko delloowaat ko loolu irhaas la waaye ak lii nga xamante gis nañ ko tey ker gi nga xamante ni topp na yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko keral loolu it irhaas la bokk nag mojisa mojisa nag kañ lay am mooy buñ demee ba yónni ko lépp lu mu def nag ci ginnaaw bi loolu mojisa lañ koy tuddee euh, bokk na ci mojisa yi danañ ko gis ci biir jaar-jaar bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy yàpp bi nga xamante ne togg nañ ko ba mu ñor posone ko jox ko yent bi pour mu lekk waaye bi yent bi téewee yàpp bi dafa taxaw ab diir daal di wax ak saxaaba yi ne yàpp yi daf may xamal ne dañ koo posone eh, nee na bu ma ko lekk kon loolu mbokk lañuy la ñuy tuddee moxjisa muy kéemtaan waaye dañu gis tamit yenn ci moxjisa yi eh, yenent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mayoon na ko muy xam yenn waxuk bàyyi ma yi ndax giléem gi nga xamante ni ñëw na ba ci moom sëgg ci ay noppam ba yàgg mu sikki bi mu sikkee yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa laaj euh, giléem yi kan mooy boroom ñu daal di koy andil boroom bi boroom ñëwee yenente bi alayhi salaatu wasalaam daal di wax ak boroom ne ko giléem gi dee def ma jàmbat nee na danga koy liggéey lu bari te nee it euh, lekkam daal des na kon dañuy gis na yii yëpp dañ koy tuddee ay mojisa li muy kañ lay xew nag mooy ginnaaw ba nga xamante ni yónni nañu ab yenent waaye am na it lu ñu tuddee karaama karaama yi bu ñu ko waxee ab kéemtaan la waaye du feeñ ci loxoy yenent waaye dafay feeñee ci loxoy wali muy nitu yàlla ah, bu ñu joxee misaal ci loolu tamit ku mel ni Omar ibnul Xattaab nekk na Makka benn saxaaba bu wax Saariya demoon di xeex ci beneen béréb ah, dañ ko joxee misaal rek masalan Omar ibnul nekk fii Sénégal ah, Saariya dem Gàmbi pour xeex waaye Omar ibnul Xattaab fi mu toog mi gis Saariya am noon yi bëgg a ñëw ci ginnaaw pour faagaagal ko waaye bi Omar waxee Saariya fa Saariya nekk moom it fa a dégg baatu Omar ibnu Xattaab kon loolu mbokk tuddee karaama mi ngi feeñee ci loxoy nitu yàlla muy wala yi eh, bi leen ñeenteel nag moom mooy njibar maanaam nga def kéemtaan danañ ko tuddee njibar fekkee dafa feeñee ci loxo yi koo xamante ne moom du nitu yàlla du bu baax su boobaa kooku dañuy jàpp ay seytaane ñoo nekk moom kon li leen lañ bëggoon leeralaale ci wàllu irhaas ak mu'jiza ak karaama ak sihr ah mbokki bi nga xamante ni làbbe bi wax naag abu taalibin ci la abu taalib daal di jàppaate ci loxo yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di wàññeekoo moom ca makka ndax abu taalibin nii ku fonkoon yonent bi la alayhi wasalaam ah, bi mu déggee loolu tamit ci la gën a taxaw gën a défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ni ko suñu borom subhaanahu wa taala tànnee yabal ko mbokk yi dañu teg fii baaraam ba beneen yoon ñu ñëw xool naka la leen bi alayhi salaatu wasalaam jëlee soxna ak ban soxna la njëkk jël ci kaw suuf mu nekk soxna wa ma kaana min fadlin fa min allah wa kaana min naqsin aw zalalin aw sahwin fa minni wa min shaytaan wallahu wa rasuluhu minhu bara assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu